léegi fii bii sax dafa ko seetlu lool mais manoon nañ ko jeexal bii ñu weesu mooy ci mooy lii rek moo desoon ci wàllu cinquième juróomeelu caay yu biir yu nëbbu yi yi nga xam ne dafa tax làmboo ak bakkan tax mu naqaree deñ yi nga xam ne nee na da koy faram-fàccee fii ak la koy faj kon ñu ngi woon ci kiñaan waxoon na la ci bii weesu kon li tax moom waa ji di iñaane aji njub goo xam ne borom bi daf koo defal ay xéewal bëgg mu toxu ci moom waaw xéewal ba ko yàlla defal mu toxoo ci moom waaw même bu dee pas sax même bu dee yow yow doo ko am sax mais nag moom moom bu mu ko am quoi waaw léegi nag mu ne en plus gis nga waa ji li tax kon waxoon na la li tax moom mu éñaane kële ndax kat alalam xéewalam ku ko borom bi def da mën a yëwanal ay mbiramta te dinañuy yaakaar ci lool ak texem mu ne wa tuujilul xaasida dëhërën ni'matu ay wa tuujilu ni'matuhu ay ni'matul muhtadi kooku dëhëran jamono ju ne alxaasida mooy wa tuujilu day metti di teg ci mettit alxaasida ki nga xam ne dafa iñaan dëhëran dundam gi yépp ni'matu xéewalu boroom ku gindeeku ki fekk kookoo ngi am xéewal moom bi xol bi day gën a di gën a metti di tar waaw moom looloo koy metti balaa gina am lu ko metti mu gis waa ji wala yëg ne ba léegi mu ngi am xéewal wala xéewal yaa ngi yokk iñaana yées waaw waaw li daa looloo tax kamaa keem ni nga xam ne tasurruhu gis nga li koy bégloo moom li koy kontaan loo mu mën a jubiler moom ko iñaan ki mooy musibatu bu yëgee ne waajam bëggoon alal jam yor xéewaleem yor toxu bu yëgee kookukat kooku kat alal ja toxu na musiba dal na ko day kontaan mel ni dafa gañe loo xamante ne ñépp moom lañ doon ut mënuñu koo am moom mu gañe ko walla iyaadu billaah waaw lii mooy feebaru kañaan lii la lay daal lii la lay teg léegi mu pare ci kiñaan di ñëw nag ci beneen feebar beneen boo xamante ne bu garaaw a garaaw la te dañoo jege mu ne jaalul adaawati li ahli rushdi bi gayri haqqi shar'i haddul hiqdi mu ne beneen sixième waaw juróom benneel ci wàllu feebaru biir yu bon yi te yées mu ne jaalul adaawati defuk noonoo placé daal yow ton animosité sax noonoo daal yow daal nga nga jëmale ko rek li ahli rushdi ñeel ñi nga xam ne ñoom ñooy way gindeeku ñoom la yàlla gindi ñu baax ñi ñiy woote jëmale ci yàlla même bu dee yoruñ sant ya nga yaakaar wala moom lañ yor waaye nga een leen waaw loolu mooy een bi xayri xaq charin ci loo xamante ne nii aqu charia taxawul taxul mooy nit diñ ko bañ parce que sharia moo wax nga bañ ko diñ ko een ndax sharia wax nga een ko waaye mooy yow ñu baax ñi ñooñu nga een ñoom nga jël noonoo jàpp leen def leen ay noon ci ndax la njub ga ñu newee njub ga leen yàlla teg ci loo xam ne àqu sharia taxul mu ne loolu xadd mooy dëxalu alxeq bi ak bañaate waaw ak bañaatee ko een gu nit di amal loolu mooy ci feebaru xol yu yées yi la bokk alxeq du bañ een nit waaw waaw een <laughs> léegi nag mu pare ci boobu mu lay wax beneen septième juróom-ñaareel beneen ci feebar yu bon yooyu mu ne xaqiqatul xaqiqatul <laughs> xichi ala ma nuqila ixfaun al uyuba an man jahila qad kaana ayba diini xiina xaasala aw dunyawiyan kaana fima usjila léegi nga ne ma bon attention man daa am lu ma la bëgg laaj mais <laughs> alxasadu waxuñu nan lañ koy faje te waxoon na fii day leeral li koy faj alxeqdu een jii bañ nit een eenaate een een een een dama koo eenal <laughs> jàppe ko noonu mais loolu waxul nan la koy faje te mu ngi wax beneen alxichu ñu ne la noo dina ci ñëw dina ci ñëw <laughs> insha allahu taala nga ne waa ah, kon baax na maa ngi jéggal ma ne noo garaawul laaj moom manuñu ko <laughs> mënuñu koo tere doomu aadama wa alayhi salaatu wassalaam mu ne kon nag xaqiiqatul xish dëgg dëgg triche waaw waaw mooy triche mooy di wane yow loo xam ne war wuteeg li li li nga xam ne di wan nit ñi lu wuteeg li nga demee dëgg dëgg ngir nax leen am loo loo loo amee ci ñoom loolu mooy triche moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne man ghashana képp ku ñu nax fa laysa minni wala fa laysa naa ci beneen bi képp ku ñu nax bokkoo ci man wala bokkoo ci ñun loolu du jikkooy jullit di nax nit ñi ngir am loo amee ci ñoom loolu lay wax xaqiiqatul xichi dëgg-dëgg la réalité de la triche lu ngeen koy wax la triche lañuy wax seetal leen ma baat boobu alaama nuqilaa ci kaw li nga xam ne moom lañ toxal mooy lan ixfa una suñu nëbb al uyuba loo xam ne ay ayib la amman jahilaa di ko nëbb ki nga xam ne am xamu ko xamul ayib gi nekk ci mbir mi ñun ñu koy ñu fexe peinture ko peinture lu baax alors que ay défaut kese la waaw mu ne nag défaut boobu xad kaana mën naa nekk ayba diine xiina xasalaa fi nga xam ne fi la ko waa ji amee mën naa nekk ayib googu muy nëbb mu nekk ayibu diine goo xam ne moom la am mu nëbb ko ngir ndax nit ñi waaw ngir daldi def al aklu bi diin di lekk ci diine ji di wane loo xam ne moom melut noonu te àggul ci maqaama yooyu ngir am ñu mu nax lu mu ronqat ci ci ci eh, poosu taalibe yeeg ñi nga xam ne ñoo crédul gaaw a gëm ak ñi nga xam ne sax dañoo gëm aw dunyawiyyan mën naa nekk loolu muy triche di ko nëbb di ci nax di ci tricher ngir nax nit ki ki ko xamul muy mbiru àddina kaana fii maa usjira mën naa nekk mbiru àddina bokk na ci li nga xamante ne fii maa ci li nga xam ne usjira daal di nañ koy joyal waaw léegi nag kon wax na la yii ma ne la kaay ma jox lay exemple ci triche bi ngir mu gën a leer waaw bokk na ci naxaate woraate riche triche nga ñëw ci wàllu diine hein nga wan nit ñi ne yow yaa man lii ci wàllu diine ba gaay wóolu la nga daal di leen nga daal di leen linjaa daal di leen dëbboon linjaa wala nga béjjën leen waaw yow nga wane ne fii mu ne hein yow yaa mën a miraas am ñu faatu nga jël dossier bi gaa yi di wax rek fekk yow mënoo ci dara nga ñëw nax gaa yi wan leen ne yow mooy wàllu diine la ndax miraas farata bu borom bi teg yow nga ñëw wan gaa yi ne yow fii mu ne man nga bañ jox la ko nga ñëw def say débat déeb ba génne ci alal ji loo xam ne yow di ko ci mën a am te gars yi foog ne fii mu ne miraas nga miraas bu baax loolu yow kooku wor nga te yonent ma saa saa nee na man ghashana képp ku ñu wor triché nax nu fa laysa minna bokkul ci ñun jullit yorul mooy nekkul ci suñu hët yu nekkul ci li ma fi tëral ci sama mbaax li ma fi teg kooku sori na ko jamono jam koy def waaw waaw loolu wor la ci wàllu diine waaw nga ñëw di camoufler di jaay nit ñi di wan nit ñi ne boroom xam-xam nga ci wàllu diine ñu ñu am ci yow kóolute jox la ay xale ngir nga jàngal leen ndeke yow amoo niveau ngir ñu xam seen xam-xamu diine xam nan la ñuy mën a yeewoo ba jaamu seen borom ñu jox leen ko ngay laaj lu cher parce que dégg ñu ne ah laaj diine laaj alal ci wàllu booy jàngale mën naa ne comme ni ñu ko Serigne bi toxale woon ci imaamu Malik te waxoon nañ leeraloon nañ masala boobu walillahi alhamdu wal mu jaare fa gaa yi wóolu ko ndekete xale yi abin jàngalu leen da te gaa yi dañoo amoon placé woon ci moom confiance ndax moo leen wan ne xam na kooku faxat racha koo triché na waaw képp tamit koo xam ne yaa wan nit ñi ne yaa am xam-xam ñu dénk la ne defal ñu conférence ci wàllu diine defal ñu waxtaan ci wàllu diine nga waroon leen bañ foog man nga ndekete yow nga ñëw ñépp am kersa te dajale nañ nit ñi ñëpp ñu foogoon ne dinañ jariñu wallahi yow qad ghashta an-nas yow waa jooju qad ghashta an yow daal di ngay wor nit ñi te yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na man ghashana falaysa ko ci ñoon léegi nag ñu jox la misaalum dunyawi prise boo xam ne ci wàllu àddina la comme ci ni ñëw ci muamalat yi ngay jaay moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa mu ko waxe woon mooy waa ji da doon jaay mu ne ko yaa saaxiba taami ma hada mu romb gis waajuy jaay ñam ci marché bi mu daal di jël loxoom dugal ci biir dajum ndox ca biir te lam nekk ca kaw day jaay ne jaayu lool lépp di ndox mu ne ko lii nag mu ne ko asaabahaal ma aw sama waaw mu ne ko lii lan la mu naan ko ndox mi moo ko laal mu ne ko da ko koo waroon a feeñal bëgg koy jënd war koo gis bu ko bëggee jël bu bëggee mu bàyyi man ghashana képp ku ñu war fa laysa minna bokkul ci ñun voilà ngay jaay jël say bant ngay jaay jël yu bon yi comme que yow biñ ci am nii yu bari dañoo yàqu ci biir nga jël côté bu kawe bi fi nga xam ne moo rafet ci biti nga fexe dugal yu ñaaw yi ci biir takk ko noo xam ne teg ko ay poutrelle ak yooyu waaw waa ji ñëw jënd ko dem tekki ko ba mu àggee gis ne bant yi daanaka lépp fënax kooku xad xashanaas man xashanaa te yonent bi aleyhi salaatu salaam kooku wor na te yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon na képp ku ñu war bokkoo ci ñun allahu akbar allahu akbar ngay jaay camouflé ak ayib gu nekk ci marchandise mi ci gàttal bu ne ci biir nga nëbb ko waxoo ko waa ji ba waa ji jënd ko dem këram gis ne ndekete yoo danga koo dëbbali njaa danga koo nax kooku kooku xadda kooku dëgg-dëgg nga gis nga lool xol moo koy def dangay xam ne waa ji xolam nii la mel waaw waaw ngir am alal fexe na mën naa pare ngir reen di ñëpp ndax ñëpp ngir moom na am waaw moom na am ay alal mu tëral na ko jaar ci kaw nit ñi ngir lan ngir moom alal moo war a am alal te bu waree am alal moom mu jàppe ko jinne bu mu bëggee daqaar ku yéeg wàdd ku yéeg daan walla iyaatu billaah loolu lépp bokk ci yi nga xamante ne nii yu yéesa yéesa yées la yoo xamante ne nii riche gi moo koy joxe waaw kon nag loolu mooy dëgg dëgg riche mooy triche wallahi lii ko waxal sa boroom xam ne lii ah riche bari na riche triche wallahi am na ñoo xam ne seen dund yëpp lii la boo ko ci génnee